fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil albaabu saalis fil adabi wal fadaa'il fii faslun fi shukr. wala takun multafitan likulli man ra'aytahu yushbihu shaykhan fi zaman. kon Sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi mu ñu wanee wax ñu façon faux sëriñ yi faux type yi faux waliyu yi les usurpateurs d'identité nga xam ne ñoom dañu sont ils sont ils devraient pour poursuivis pour faux et usage de faux waaw loolu lañ leen waroon a toppe gaa yoo yële di mbubboo mbubb moo xam ne du seenu mbubb ngir ndax nit ñi ngir dribbler leen ngir mën a am la ñuy am ci ñoom waaw mu wax la dëgg dëgg lan mooy istiqaama waaw waaw mi nga xam ne moom mooy nihaayatu salaahi wal karaama karaama gis nga liñ naan la ay xar baax du nit yim fi wax yépp ñii di naaw fii ñii di dox ci géej géej yooyu déedéet mooy li fi yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi nga sax ci te tarfatal ayni doo ko wàcc mu ne fa axbaru bi anna al istiqaama nihaayatu salaahi wal karaama léegi nag muy ñëw nag di la artu comme ni di la mettre en garde que gis nga ginnaaw bi ma la waxee gaa yi nga xamante ne nii ay naxaatekat lañ te nee naa la boo trouvéwul boo fekk dajut koo xam ne baax na koo xam ne man naa laa yëwénal man laa teg ci yoon yóbbu la ca sa borom ma ne yemal ci li nga xamante ne nii mooy ci sunna yonent ma lay saar saam aw yoonam kenn sa kenn kàttan même bu dee dina am ay rëq-rëq nekk ci rek ba keroog borom bi di la boole ka nga xam ne moo la war a rek moo la war a yàq léegi nag mu lay mu lay artu tamit ne la boo ko defee nag dina am ñoo xam ne dañuy ñëw di def taxaddur di feeñ ngir naan la ñëwal di ak seeni discours waaw wala di def lépp ci seeni xaal ngir nga topp leen di wane ne ñoom ñoo baax ay wa ñëw leen sëriñ bi nag ne kaay nag ma wax la déglu ma fii wala takun bul nekk mukk mul tafita nekk aji gestu li kulli man képp koo xam ne rek ra'aytahu gis nga ko yushbihu muy niroog shaykhan muy niru niru lu shaykhan ab sëriñ bu baax fi zaman ci jamono ji jamais waaw bul bul ñëw rek ëppal mooy defal ndànk at nii dafa baax <coughs> waaw di ndànku di xaar waaw bul ñëw rek ñu ne diw rek nga dëpp gaa yi moo moo yor bay caayeg bayre ji nga topp ko déedéet bul nekk di geestu képp koo xam ne gis nga ko ci jamono ji muy niru naan day niru niru lu ci saw euh, day niru ab sëriñ waaw ñu ne ko lu tax ba ba ba ñu war a ndànku nii mu ne fa laysa kullu ma tara mu ne ndax fa laysa nekkut kullu ma tara nekkul ne lépp yow loo gis yow cam su nekk loo gis rek yow loolee nga gis mu daw waraa mu ron nekk wërngël ron kene loolu kan ka la kan kan kenn la am biscuit la wala ab bong bong déedéet bés boo foogoon ne lépp lu ron loo gis ci suuf rek day wane ne lii ab bonbon la wala nga séen ko fële lii bonbon la wala biscuit ndax nga sa bopp walay sa kullu daw'in qamara te lépp loo gis mu leer lu nekk bu ci kaw bul yaakaar ne aw weer la waaw lenn man na leneen man nay leer ci kaw te nekk weer waaw mooy kon ke ngay gis mu lay niru lu sëriñ man na koo bañ a nekk comme ni nga xamante ni boo bul foog ne foo gis lu roolu ne am mbiskit la waaw te gis lu lu lu leer lu ne nga yaakaar ne weer la mu ne kalla walaysa kullu ma insal sabil walaysa shuhdun mithla sadin ya nabil mu ne kalla jajjul waaw walla sa walaysa kullu sa salsabil waaw déglu ma fii ma joxaat le meneenum misaal du béppum ndox moo gis mu ne muy daw wala nga gis bëtu ndox boo gis mu ne rek ma'un salsabil la mooy ndox moo xam ne dafa neex di tëm tëmi bul foog ne ndox moo gis mu ne ndox mu neexa a naan la nekk au potable neex mën di tëm tëmi nga mën koo naan déedéet waaw léeg-léeg nga gis ay ndox foog ne lu baax la nga xool waaye boo demee ba naan ko mu lor la waaw ca ay verre de Guinée façon wopp ya nga xam ne moom la lay jox ak mettitu biir kon nag bul gis ndox moo seen foog ne lee bii la ndox mu neex la day tëm tëmee waaw mu ne walay sa shuhdun mithla bii la te walay sa te daa nekkut li ay misaal la lay jox ngir nga ngir nga gàm-gàm ne ko sëriñ bi nga xam ne foo tip foo sëriñ bi nga xam ne day wane wane lii alors que moom mu ne walay sa suhdën te xamal ne gis nga lem ju far joo jële ta baax waaw nga xam ne kenn travaillé bu ko yamb yaa ngi koy door a defar ba defar ko mu fees tel fi nga xam ne apiculteur bi fa la koy jëlee waaw <coughs> mu fees tel bu dee ci lemu sumpak lemu lu mu man di doon waaw nga xam ne kenn laala ko nga ñëw jël ko gin ko noonu traité goo ko dàq yamb yi noonu nga xam ne defagoo ci dara sottee goo ko mu ne xam nga ne lem bu mel noonu te neex te saf te baax nekkul mukk mis la saabin ya nabil mel ni gis nga yooyee di di di nga boo ñëwee ci gar yenn garab yi façon senjeeñ la xaw ma <laughs> reenum senjeeñ sawaay dama loolu moom boo nee ba ñee gone dañ la ko doon nam loo sawaay ndax ak wexaayam na garab yoo xam ne boo demee euh, jam ci dara benn paaka wala lool day génne ab ab day siit am ndox bu ciy roogalaat ab jus bu ciy génne comme liñ naan garab yi kii fi ñuy ute daakaade yu mel noonu mais lu ko gën a nekk weex di sottee te gis nga boo ko naanee boo ko mosee mu ngi wex xat mu ne xam nga ne mos lem jële wute nag ndox mii nga xamante ne nii saab jii nga xamante ne nii noonu la mel waaw waaw waaw nga xam ne muy mel ni raxasit mu ñuy woo xam ne boo jamee garab bi genn garab yi ñu génn ci waaw nga ñam ko mu wex xat xaw ma ci xompelaa yi am na yu meloon noonu yoo xam ne boo ko ma bës ndox mu weex boo ko jamoon mu weex tàll mel mel ni soow moo ciy tuukuroo mais gis nga boo ko mosee laa illaa nañ waxe mu ne xam nga ne mos lem ju neex ju kenn laa la gut wute naak ndox kon ndox mu mel ni nii yaa nabil yow mi nga xam ne yaa muus yaa yaay ki xellu waaw mu ne walaysa kullu ma fi layli nairo naran bi astila u man yusaafiru ba léegi mu lay jox misaal ne la walaysa dafa nekkut kullu ma fi layli nairu lépp loo gis ci guddi muy mu naan xoy di leer ci guddi gi <laughs> bul yaakaar ne lépp loo gis muy xoy naan xoy ci guddi gi di leer bul foog ne loolu naaran safara la bihaa boo xamante ne comme ci tukki nga nekk te daa seetlu guy yaa ci àll bi gis luy leer rek fële fu sori nga foog ne lool safara la boo xam ne moom istilaa'u man na cay jaaroo man yu yusaafiru ki nga xamante ne seddaay baa nga koy rey te daa nekk ci voyage bul yaakaar loolu de mukk mukk mukk mukk mukk waaw léegi nag bi la sëriñ bi joxee misaal yii yépp ngir wax la ne bul gis képp koo xam ne gaa yaa ngi koy coow rek naan moo fi ne rek nga topp ko déedéet bul def lool sinon du juumte dina la dugg mu ne wax tabirir rijaala qabla suhba wala tusaaxib xumran aw daa xumran aw daa raxba mu ne wax tabir waaw kon nag na def bul ëppal de bul njëkkante bul gis nit ñi naan diwa nga topp ci yow ni ngay def wax tabir <coughs> na nga examiner na saytu ar rijaala góor ñi qabla suhba bala ngay ànd ak ñoom waaw nit ku xellu bala ngay ànd ak nit di ko wóolu naan ko moom moo lay jëme ci sa borom nang ko ndànku seet ko bu jaree nga laajte ay mbiram def ay enquête ba laaj du enquête ngir lu bon waaye ngir xam est-ce que kii liñ koy wax noonu la deme nga xool ay dëkkandoowam yoo xam ne ak laaj fu ne foo ko manee ay investigation ba xam ci moom lenn waaw mooy wax tabir na nga na nga na nga natt arrijaala góor ñi xab qabla soxba góor yàlla yi waaw laata ngay ànd ak kenn góor ñi su ku rawatina nag ki nga xam ne nee nga moo lay jëmee ci sa borom du ëppal ngay def ñëw rek dugg ci déedéet mu ne wala tusaaxit te gis nga boo ko defee ba xam ne ba am loo trouvé bul ànd ak mukk xumran koo xam ne ab dof la mooy koo xamante ne nii daa wayati kilifa la waaye daa wayati kooku bul ànd ak moom aw daa raxba bul ànd ak koo xam ne boroom xemmeem àddina kese la ak loo xamante ne lu koy jëme ci boppam kook bu ko topp boo ko toppee dalay alak ndax lépp lu mu def ci boppam la koy centré yow boo ñëwee ab liggéeyam la lay teg loo xam ne dara yàlla nekku ci waaw mu ne ku mel noonu bu bu ko bu ku xemmem àddina lool kooku xemmem àddina bu amee ci moom bu ko topp waaw waaw waaye nag mu lay mettre en garde ne la nag booy def lii nag di saytu di natt góor ñi ngir xool kan ngay àndal am na leneen loo xamante ni dee ko suuraale waaw bul jël sa benn rek ni ñépp ni wali yu nii la war a mel comme loolu déedéet ba yenn yi bu mu la nax nga ne ma lool mooy lan ma ne sama waxtu jot na kon bii di ñëw insha allah wala taala alam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in